alayhi salaatu wassalaam ba'da a'uudu billahi mina shaytaani rajiim allahu alladhi xalaqa samaawaati wal arda wa anzala mina samaa'i maa'an fa axraja bihi mina samaraati rizqan lakum wa saxxara lakumul fulka litajriya fil bahri bi amrihi wa saxxara lakum al-anhaar wa saxxara lakum ash-shamsa wal-qamara daa'ibayn wa saxxara lakum al-layla wan-nahaar kon suñu boroom tabaaraka wa ta'aala di wax ci laayaab ñeel ñeel li nga xam ne mooy fanweer bi ak ñaar mu ne Allahu boroom boobu tabaaraka wa ta'aala bi wax yow yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nga wax sama jaam yi boroom boobale ki nga xamante ne nii alladi mooy ki nga xamante ne nii xalaqa samaawaati bindaa samaan wal arda ak li nga xamante ne mooy suuf yi de wa anzala mu wàcce mina samaa'i maa mu wàcce ci asamaan si muy mu wàcce ci niir yi boo déggee euh, asam euh, alquran naan mina samaa i maa a lool mooy niir walla ndax asama day tekki lépp lu la féete kaw fii nag la fa niir fa ndox mi jóge mooy niir ya kon loolu la fa axraja bihi min athamarati rizqan lakum mu génnee leen ci ndox moo male min athamarat ci ay meññeef yoo xamante ne nii rizqan lakum mu nekk xéewal nekk wërsëg ngir yéen wa saxxara lakumul fulk bokk na ci xéewal yim leen defal wa saxxara lakum mu daldi leen tàggatal ngir yéen doomu aadama yi al fulka li nga xam ne mooy gaal yi ak li nga xamante ne ñooy looco yeeg bato yi li tajriya ngir muy daw fil bahri ci géej gi bi amrihi ci ndigalam ak namm nammam rekk ko téye wa saxxara lakumul anhaar mu daldi leen tàggatal li nga xamante ne nii mooy dex yi sew yeeg cours d'eau yeeg marigot yeeg yi mu ne wa saxara mu daal leen tàggatal ko ñeen leen ash-shamsa li nga xamante ni nii mooy jant bi wal qamara ak weer wi daa ibay ni ñuy dukkat mooy ku nekk mu ngay daw ca la nga xamante ne nii fal orbite ba nga xam ne fa ko borom bi tabaraka wa taala yoon wam ko utal mu cay jaar wa saxara lakumul layla wan nahar borom bi tabaraka wa taala daal di leen tàggatal li nga xamante ne mooy guddi géeg bëccëg gi de waaye léegi nag wa aataakum mu daal di leen jox min kulli ma saaltumu jox leen lépp rek loo xamante ne nii lu ngeen koy ñaan la de selon li ngeen xam ne bu ci yenn soxla mu xool la baax ci yéen daal di leen koy jox wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha mu ne wa in ta'uddu bu ngeen jéemoon di compter di daldi wàññ ni'matallahi li nga xamante ne mooy xéewalu yàlla yi dangeen ko dul man sax te laa tax suu laa tax suuha te du ngeen ko mën a peek mooy loolu tekkiwul na yéen bu ngeen compter ni xéewalu yàlla yi manu ngeen ko peek mooy bu ngeen ñëwoon doon ko compter du ngeen ko mën a peeg mooy du ngeen ko mën de façon compter lépp tekkiwul damay compter xéewalu ma yàlla yi ne léegi benn la ñaar la ñetti ñeent juróom après nag ko mën a peeg non wa in ta'uddu bu ngeen doon compter bi jéem a compter xéewal yi leen borom bi tabaaraka wa ta'aala defal laa tuhsuuhaa lool du ngeen ko man lool da ngeen a ko manu la wàññ manu ngeen koo peeg de innal insaana ginnaaw borom bi nag yii mu leen defal xéewalal leen ko waaye innal insaana dëgg-dëgg nit ki muy surtout yéeféer bi fii moo tax ñuy wax la zalumun moom de aji tooñaakoonu boppam la de mooy aji bokkaalekat la kaffaar suulaakoonu jëf la mooy xéewal gu nii nga borom bi daal di ciy lim lenn te gisoon nañ ko ci suuratu ni'am ni nga xamante nii noonee la ko borom bi tabaaraka wa taala yaatale woon ci lu gën a yaatu nii muy suuratu nahl waaye teewul innal insaana yéeféer bi malgré yi moom la zalumun aji tooñaakoon la de kaffaarun aji soolaakoonu jëf la ak xéewal yi ko borom bi tabaaraka wa taala defal suñu boroom tabaaraka wa taala mu ne wa iz fàttalakul yow rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qaala la wax ibrahimu sayyidina ibrahim alxaliilu turu saar bi fii la jógee rabbi muy seydinaa ibrahim mu ne rabbi alayhi salaam fàttalekul bi mu waxee ne rabbi ee yow sama borom ij'al hadha balad defal ma dëkk bii muy makkatal mukarrama zaadaha llahu tashrifan wa takrima mooy gayoom ba nga xam ne fa la dem ñu ne ko kon suñu borom wan ko ko mu ne borom bi tabaraka wa taala yal na nga def dëkk bii aminan mu nekk dëkk boo xam ne day amu kóolute day am sécurité de wajunum nii léegi nag te yàlla nag ma soril yàlla nag ma soril man wa bani ya ak sama doom yi an na'budal asnam sama doom yi ak sama sët yi yàlla nag ñu soril ba ñuy jaamu li nga xamante ne nii mooy xërëm yi de rabbi yow suñu boroom di ñaan ba léegi innahunna dëgg-dëgg gis nga asnam yi di idol yi ak yi nga xamante ne ñooy xërëm yi adlal na wat naa ne sànk nañu ak ñoo sanq kathiran minan naas ñoom de sànk nañ ñu baree baree bari ci mbindeefi ñi de fananim faman tabi'ani képp koo xam ne nag topp na ma fa innahu nii kooku de ci man la bokk mooy ci sama yoon la ne wa man asani waaye képp ku ma moy man seydina alxalil ibrahim alayhi salatu wassalaam fa innaka dëgg-dëgg yow borom bi tabaraka wa taala xafuurun aji jéggalaa nga rahimun aji yërëmaa ko yërmandeem yaatu nga allah déggal wa déggal wallahi ñii ñoo xam ci borom bi tabaraka wa taala xoolal yii laadaab yu rëy yéy way yii laadaab yu sori ci li nga xamante ne nii mooy ni nga xam ne noonu la ñuy ñaanee borom bi tabaaraka wa taala xoolal ku ma topp ci ma képp ku ma topp ci ñoom mooy gi samay sama doom yeeg sama sët sama sët yi mooy ñooñu man lan lañu ci man lañ bokk waaye wa man yi ku ma moy waaye mooy ñëpp ndax moom mooy maamu ñi ñëw ci ginnaaw léegi nag wa man asani képp koo xamante ne nii damaa moy kooku ne moom moom koo kële fa innaka dëgg-dëgg yow waxul ne ku ma mooy mbugal ko déedéet waman faman waman asani képp koo xamante ne nii daf maa mooy fa innaka dëgg-dëgg yow de borom bi tabaaraka wa taala ghafuurun aji jéggalaa kon nga rahiimun taku yaatu biir ma dëla mooy man nga koo yërëm yalta maa ngi ñaan ci biir yal kooku mooy ma na def ci moom loo xamante ne nii day tax nga yërmande daal di koy laal sa njéggal ba mu tax mu daal di bokk mujj bokk ci ñi nga xamante ne nii ñoom ñooy ñi nga xamante ne nii ñoo may topp wallah mu ne rabbana dëgg-dëgg yow suñu borom nii man seydinaa ibrahim alayhi salaam askantu dëkkale naa min durriyati benn ci sama njaboot muy Seydina Ismaïl ak yaayam di Hajar ñoom ñaar la fi indi woon sinon ka nga xamante ne mooy Sayyidatu Hajar ak doom ji di Seydina Ishaq alayhim assalaatu wassalaam ñoom ñu nga woon fan ñu nga woon Iliya ñu nga woon Jérusalem lool moo tax mu ne man damaa dëkkal inni man de askantu dëkkale naa min min zur ba askantu min durriyati benn xaaj moo tax min bi tab'id yàlla kenn benn pa dog ci sama njaboot bi waadin ci xur woo xamante ne nii ghayri zi zar'in nu xur xur la woo xam ne amul benn leralu fii sax amul lu luñ fiy saxal mu fiy sax de muy suufu makk su wow soo sële nga xam ne noonu la meloon bari ay xeer mu ne man de foofu laa dëkkal benn partie si sama njaboot inda baytikal muharram waaye fi nga xamante ne nii fala sa néeg bi nga xam ne moom nga wormaal nekk rabbana e yow suñu borom li yuqimus sala ngir sama sët yi ne fii dëkk fii ngir ñu mën a taxawal di taxawal julli ngir loolu ndax mooy li gën a màgg ginnaaw shahaada yi ginnaaw seede ne borom bi tabaaraka wa taala moom dong lañ war a jaamu seede yonent ba nga xamante ne nii moo dajeeg jaam boo bële këne moom la borom bi yónni ginnaaw loolu le julli mooy li gën taxaw moo tax mu ne ko rabbana e yow suñu borom li yuqimu salaa ngir ñuy taxawal julli ay waaye defal leen lii mooy lan mu ne kon fajaal defal afidatan minan naas mooy ay xéewal mooy xolu nit ñi yal nañ di minan naas xolu nit ñi wii tahwi ilayhim di jéng jëm ci ñoom jéng jëm ci ñoom mooy lan di leen sopp nekk ñoo xamante ne fu ñu dégg waa ñooñu rek ay makkatal mukarrama zaadaha allahu tashrifan wa takrima nga ñeen di sopp daal di leen yéene yiiw nekk ñoo xamante ne yiiw kese lañuy xalaat ci ñoom te ñoom la ñuy bëgg a def ci ñoom kon nag mu ne mu ngi noonu de man borom bi tabaraka wa taala loolu laay ñaan na seen xol yi di jéng jëm ci ñoom ñu daal di woyof ci ñoom kon mu ngi noonu le kon nag kon nag mu ngi noonu tahwi ilay tahwi ilayhim warzuqhum te yàlla na nga leen wërsëgal min ath-thamaraati ci meññeef yi am ci kaw suuf yépp la'allahum yashkurun bu ko defee ñu gindi sant ndax loolola la de te lii mu wallahi qad fa'alahu rabbuna tabaaraka wa ta'ala suñu boroom tabaaraka wa ta'ala wallahi nangu na ñaan de rabbana ba mu ngi continuer di laaj moom sayyidina al-xaliil xaliilur seydinaa ibrahim alayhi salaatu wassalaam mu ne rabbana e yow suñu borom innaka dëgg-dëgg ta'lamu yaa ci xam maa nux fii li ñuy nëbb wamaa noolin ak li ñuy feeñ wamaa yax faatat nag daal diwul nëbbu de alallahi ci borom bi tabaraka wa taala min shay'in amul tus lu nëbbu ci moom de lu làqu ci moom fil ardi ci suuf wala fis samaa'i du saagante ci asamaan yi amul lenn loo xam ne lu nëbbu la ci moom de mu ne alhamdulillah mbooleen cant yi ñeel na lallillah ñeel na borom wa taala alladi mi nga xamante ne nii xëbalii moo ma ci loo xam ne du sama càkkutéef loo xam ne du man samay effort yu la de déedéet ci ba ba mooy turam bopp kese la ma maye ci loo xam ne benn lu effort laa ci defoon alal kibari moo ma may ci kaw mooy ñi màggal ma sama doom yi nga xam ne ñooy kan Ismaayil mu Seydina Ismaayil wa Ishaq ak ki nga xamante ne mooy Seydina Ishaq inna rabbi ay sama borom man ibrahimu alayhi salaam la sami'u du'a aji déggaa koonu ñaan la te aju kuy nangu ñaan la de rabbi yow sama borom ij'al nii yal nag ma def kanta man tamit bu ma mooy man maa ngi sama bopp ndax kuy ñaan borom bi bul doyal dara lu ñëw sax kal lu teg ko ci te ñii ñooy sangu nit ñi ñoo gën a xam nan la ñuy wax seen borom rabbi yow suñu borom sama borom ijaal nii yàlla nag ma def muqiima sone may taxawaay koo xam ne tey taxawal julli taxawaay ko taxawaa koonu julli wa min durriyati nga defal ko sama xeet mooy sama ñi nga xam ne sama sët yi sama doom yi nañuy nekk ci julli di ko taxawal rabbana e yow sama borom wa taqabbal du'a yal nag ma nangul sama ñaan yi de rabbana e yow suñu borom ighfir lii yal nag ma jéggal wali waali dayya ak sama ñaari waajur yi de walil mu'minina ak mboolem way ngëm yàlla yi